c'est ça neex na am naqari na c'est ça c'est bil qawl bu leen nekk di nooyal seen wax yi ndax bu ngeen ko defee même bu dee ne sax du loolu ngeen ci jublu ca kaw ca délbin ba waaye ngir paraître euh, lu baax ci yéen ak seen wane fa yatma alladhi ko defee ka xam ne xolam ak feebar dafaa day xem même commencé oh borom même bu dee téléphone la wala mu lay dee ah, borom waa bii moom ka ca la ca gannaaw war naa conséquent <laughs> war naa scientifique wala yàlla billah di xel la war a nekk ca ah, kii de moom ko mën a waxee nii <laughs> ku baatam mel ni moom xanaa ah wala iyaazu billah waqul na mu ne leen nag nii ngeen wara war a wax qawlan ma'rufa wax joo xam ne waxu njekk wax leen ni leen borom bi bind ngeen wax te bu ngeen ngeen noppi. mu ne leen waqarna fii buyutikun dee leen des sax leen ci seen kër seen néeg yi yi leen yonent bi alayhi salaam teg wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa te bu leen nekk di tambaambam kon bu ñu génn bu ñuy dugg gis leen ngeen di génn kuy génn gis leen ngeen di dugg si centre commercial bu nañu gis leen fa ngeen di taxawaalu waaw medd mu ne kaw wane yaa nga fa yor sab seet di cokkos cokkos wala tabarrujna tabarruj al jahiliya exhibitionnisme gi nga xam ne moom la ñu jigéen ñi xamul woon dara te amuñu woon kersa laata l'islam di ñëw doon def di wane seen taar yi ngir daaneel ay góor am ni ñoo xam ne ñoom lañuy ñuy cokkaas ak tamit di leen charmer bu leen mel ni ñoom waaw wa aqimna as-salat waaw jahiliya gu njëkk googu la ula wa aqimna as-salat dee leen tere na leen ay mbir diine tere la ak ndigal <laughs> ngeen amul jigéen laa nga nekk fi di caaxaane julli saa bu la neexee julli wala fajar kese ngay julli déedéet wa atina zakat ni mu war sa borom kër noonu la la ware ngeen di joxe zakat amul sama borom kër mi joxe zakat man nag am naa commerce buy dox wala salaire buy kii ma war cee génne zakat mel ni bokku ma ci bañ cee bokk wa aqimna salat wa atina zakat te ngeen joxe zakat wa ati'na Allah wa rasulahu te na ngeen topp yàlla ak ndawam bii sallallahu alayhi wa sallam bi mu leen boole yéen soxnaa yonent bi alayhi salaam waaye wax naa loolu mooy bi gën a yegg mais bi gën a sori mooy boobu noonu ñu doon wax laaj yaa nisaa nabi yéen jigéenu jullit ñi ndax jigéenu jullit bu nekk jigéenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lépp jàppal waaw. innamaa yuridu Allah dëgg dëgg li borom bi namm ci yéen kese mooy. li yuzhiba ankum ar-rijsa am na bu ma fàtte lii moom ma ko fàttali am na ci boroom xam-xam yu ne ahlul bayt ak aalu bayt benn la waaw am na benn la aalu bayt mooy ñooñu képp ku gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci waa aalu bayt ga voilà loolu dama ko naroon fàtte kon mu ne yuridu Allahu boroom bi lim nam mooy li yuzhiba ankum ar-rijsa ngir mu dàqal leen sori leen évacuer leen mu sore leen arbit sa bépp takk takk biir ak biti ahlal bayt yéen waa kër yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa yutahhirakum mu mu daldi leen fóot tathira ak fóot gu jéggi dayo waaw wadkurna te dee leen tudd maa li nga xam ne yut laa moom la ñuy jàng fii buyuti kunna ci seen kër min al ayaati ci aaya alquran yi dee leen jàng alquran bu leen ko jëndee roman bu leen ko jëndee ay tiktok ak yi whatsapp ak snapchat ak cuisine kese baax na waaye bu mu leen bu mu tax ngeen teg ko ci kaw alquran ni ngeen di war a sonn ci alquran waaw wa wa kur na dee leen tudd tey jàngat di fàttaleku tey settantal li nga xam ne moom la ñuy jàng ci seen kër yi min ayatillah ci aaya alquran yi wal xikma ak xadiisu seen borom kër li yonent bi alayhi salaatu wa salaam waa yow jigéenu jullit bi alquran na la ñor sunna yonent bi waroo toog sa waa sa borom kër nekk borom xam-xam boobu mag yow nga nekk koo xam ne niveau ndaare nga yor ci wàllu diine loolu jaadu loolu borom kër gi ci boppam moo war xam-xam bi muy diviser wa aati dal qurba xaqa na jox waa kër rëm ñi ko gën a jege xam te ki ko gën a jege mooy soxnaam na fexe kooku lépp loo xam ne moom lay joxe ci biti moom na ci am ba pare waaw waaye nag léeg am na ñoo xam ne dañuy def mais ndaw si moo dul suivre. léegi nag ak ñàkk suivre am doone ah comme que suivreul wala yow intéressé wu ko léegi man dootuma defal ci waa mbedd bi déedéet yow def nga li nga war a def est-ce que sayyidina Nuh ah wa imra'atu Nuh wa imra'atu Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihin fa khalatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin est-ce que sayyidina Nuh sayyidina Lut alayhi as-salatu was-salam woon nañ seen seen soxla wala déet waaye loolu laa jëlee fii mais est-ce que xam nga yow nangu luñ est-ce que lañ ne comme nanguwuñu ñu kon ñun garu ñuy dem ci ñeneen non non inna ala rasulina al-balaghul mubin lii war gàll ci suñu ndaw yi li mooy al-balagh jottali bu leer gi koo jottali mu leer jeex na kanta ndax dina ko jëfe du ko jëfe loolu borom bi gàllu la ko lasta alayhim bi musaytir waaw innama anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir yow de ab fàttali kenn nga waaye nag defubal nga nekk seen en gardien yor sa gourne ku kii nga ne ko tëj ci bopp bi mu tëj <laughs> déedéet <laughs> kon nag mu ngi noonu <laughs> kon dee leen tudd li ñuy jàng ci seen kër téere yi fi nekk kaamil yi fi nekk hadis yi fi nekk bibliothèque seen jëkkër yi du pour ñoom kese fexe leen man ci yéen itam bi ci suubu ndax xam-xam bi ñoom ñépp ko war a am nisaa an kunna aw rijaala waaw ñoom ñëpp kon nag wal xikma ak njàngaleem yonent bi alayhi salaam bu kawe bi nga xam ne mooy leeral alquraan inna allaha dëgg-dëgg seen borom de kaana nekk na te du leen di nekk latifan koo xam ne moo xam saw sew yi xadiira mooy ki dañ kumpa te mooy ki ñeewante mooy ki xam saw saw yi te mooy ki bëniñ kumpa léegi aaya bi laal imaam njëkk indi nga xam ne aaya la buy wax gis nga jigéenu yonent bi alay saa salaam la doon waxal yonent bi alay saa salaam ba pare bu rek innamaa yuridullah ankum def ko li nga ne mooy masculin te bi muy commencé waqarna fii buyutikunna wala tabarrajna <laughs> ah, wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina allaha wa rasulahu léegi nag ba li borom bi nag mooy li yusi ba an kum yéen ndax ñu xam ne nit ñi bay jàpp ne wax déedéet moo tax yonent ma le saab-saab Ali Seydina Fatima Seydina al-Hasan Seydina al-Husayn al-Husayn radiyallahu anhum muur leen mbàjj mi ci hadith sayyidatu ummu samala salama ak hadith sayyidatu aisha radiyallahu anhunna wa ardaahunna daal di wax na ha ahli bayti ñi ñooy sama waa kër ngir wan ne ñii ci sax ñooy ñi ci gën a màgg waaw waaw kon soxnaa ni loolu moo tax Zayd ibn Arqam ci riwaay bi ñuy gis bii di ñëw insha allah biñ ko laajee ndax soxnaa mi ci ahlu baytam la ñu ne waaw ngir wane ne ngir màggal gi ñu leen war a màggal wekk gi leen war a wekk waa kër waa kër yonent bi saa saa daal di am li nga xam ne respect bu rëy ci ñoom wekk leen fonk leen naw leen ndax ka ñu bokkal ndax kay seen boroom kër loolu ñoom ak waa ahlu bayt ñeneen ñi nga xam ne ñoom asaba la côté gañoo lañ bokk ak yonent bi saa salaam ñooñu ñoo ko bokk foofu waaye nag bu dee beneen côté bi nga xam ne mooy wax ci wàllu xaraamal zakat boobu biñ ko ko waxee Seydina Zayd ibn Sabit Arqam radiyallahu anhu mu ne déedéet jigéen ñi bokkuñ ci ndax jigéen mën nga ko denc balaa ngoon nga fase ko mu dem yoonam moo la doon wax ne ñooñu bokkuñ ci mooy ci wàllu géñoom déedéet ñooñu bokkul moo tax sayyidatu Hafsa sayyidina sayyidatu euh, Fatima non sayyidatu Aisha sayyidatu Zaynab bint Jahsh ñun ñëpp amul kenn ci ñoom koo xamante ne nii sarax zakat dafa xaraamoon ci yow xaraamul woon ci ñoom te nag dafa xaraamoon ci ku mel ni sayyidatu Fatima sayyidina Ali ibn Abi Talib sayyidina Muhsin sayyidina um sayyidatuna Umm Kulthum ak sayyidina al-Hasan ak Husayn ak sayyidina Abbas ibn Abd al-Muttalib waaye sayyidina Mawlana ibn Abbas ak ñoom sayyidina Abd al-Muttalib ibn al-Harith ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak surtout Abu Lahab yi nga xam ne julli leen ñoom ñëpp li nga xamante ne nii mooy zakat dafa xaraamoon ci ñoom ñooñu la <coughs> ne surtout ñoom ñooñu surtout ñoom ñooñee li tax borom bi bëggul ngeen di jël zakat ndax li yonent bi saa saa wax ñoom Seydina Abdul Muttalib ibn ibn al-Harith ak Seydina al-Fadl ne leen innama zakat yii nii loolu salte salte alalu nit ñi la borom bi da koo def mu ne ko xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jëlal alalu nit ñi zakat boo xam ne tutahhiruhum ci nga leen di laabale mooy zakat day laabal alal tuhratan lil maal waaye tuhratan lil saahibil maal waaye day setal borom alal yi ak wax yi ki amul yu ci dugg ak façon yi nga xam ne ay ay ay ay rëcc rëcc ci am yooyu yëpp zakat bi da koy setal sellal ko koy def ba pare daal di koy tax an namaa yokk ci barke na az-zakatu tamit huwa an-namaa hiya an-namaa waaw ñooñu loolu la mooy laabal leen ba salte salte nit ñi bu leen ko laal rawatina nag bakkaar bi nga xam ne mooy bokkaale ak yi nga xamante ni ay basis la moo tax yonent bi saa saam ci discours bi ñuy gis nii buñ génnee fii xadis bu njëkk bi ni muy lëkkalee alquran ak itraton ak ahlu baytem ak ahlu baytem waa kër waaw kon mu ngi noonu mu ngi noonu kon gis nga soxnaam yi niñ ci bokkee ci wegeel gi fonk gi naw gi yëkkati gi ndax yonent bi saa saam niñ bokk waaw ci waa ahlu baytim côté boobu ndax soxnaay nit ki ci moom la bokk moom ba nga de ba nga takkee moom la mbokkoo dugg sauf que mën nga koo denc mu dem keneen takk ko bu dee jar fekkuloon ngeen am doom jeex na waaw alors que ñii nga bokkal geño gen meroog kii dem fële kii dem yeneen tubaab yi saa saam du ko Abu Lahab ba bokk ngeen Abu Lahab li mu doon kàccoor kàccoor kii moom la. kaana qad ihtawaya Ruqayyata umma Kulthumin min an-nujum wa faaraqa kan-najmayni idh nazalat tabbat yadaa boobu noonu bi muy wàcc te boo borom xilaas as-Seydi El Hadji Malick bi ko wax Abu Lahab daa bañoon yeneen tubaab yi saa te pourtant nekk te Utba Utayba kenn ci ñoom daa mujj tuub waaw kenn ci ñoom mujj na nekk saxaaba ay sëtam nekk saxaaba bi ne Mu'attib biñ la doon wax di doomu Abu Lahab moom fi boppam daa nekkoon saxaaba <laughs> voilà kon ñooñu noonu malgré Abu Lahab dala bañoon na Yonent bi saa saa mais doomam yi tuub <laughs> ci gëjoom <laughs> mu ngi noonu voilà kon mu ngi noonu kon aaya bu njëkk baa ngoog al imaamu te foog naa kon ci wàllu ahlu bayt walillahi alhamdu wal minna tey moom euh, kii na mais baax na comme ça mu nekk mbir moo xamante ne yow vay dee duñ ci dikkaat <laughs> léegi al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci beneen aaya moom lay tëjee mu ne wa taala wa man yu'azzim sha'a'ira Allahi fa innaha min taqwal quluub bi aaya 32 waaye ci suuratul Hajj waaw mu ne wa qaala te wax na ta'aala borom bi nga xamante ne nii moo kawe te ak kaweem jógewul ci ak yéeg mu ne nee na wa man yu'azzim képp koo xam ne màggal na sha'a'ir Allah symbole yàlla yi waaw symbole yi nga xam ne leneen def sha'ira sha'ira mooy loo xam ne symbole la loo xam ne borom bee ko màggal wane ko ngir ñu koy màggal kéy ku màggal yooyu fa innaha jëfam jooju de min taqwal qulub màggal loolee bokk na ci ragalu xolu ragal yàlla xol yi loolu ca suuratul xaj te loolu nag benn ginu cee màgg rasulullah ak lépp lu tax ci moom waaw min ahli baytihi wal ashaab waaw min ahli baytihi wa min wa ashaabihi waaw ñooñ ñooñ diine ji loolu ci gën a màgg yonent bi saa saa moo gën a màgg bépp lu ñuy tudd ci diine diine ci boppam yonent bi saa saa mu ko féete kaw ndax ci moom lay balle ci moom lay jóge mooy ayna bi nga xamante ne nii ci la bi yashrabu biha ibadullah waaw moom ci boppam la gaay di tànkas yi noo kenn du naan day na di waaw ñéppay dee ci griir leer ya teenu leer yi kaasu leer yi ci moom lay jollee waaw fa lañ koy jëlee fa lañ koy tànk ku ñëwul ci moom doo naan te boo naanut mooy sa xol du du du dund ku xolam dundu mu dee aw waaw pour ñu naan nag dañuy dem ci ay nan boobu la nga xam ne yashrabu biha tan nga ñoo tey naan ibadullah ñi nangu nekk ay jaamu yàlla ñooñu ñoo ci nangoo ñëw reconnaître mbaax gi nekk ci nañ waaye saa sam nangul ko li ko borom bi def di di di ali mu leen di alimenter ba ni ñuy génne àddina am seen ngërëmu borom sinon yéeféer yépp moom la doon naan kullukum kullu ummati yadxulul jannata illa man abaa bépp sama waa xeet ñooy dugg àjjana wam def ci bañ ñu ne ko mais kan mooy bañ ya rasulullah mu ne man ata'ani ku ma topp ba nangoo tibb ci mat leer gi ma yàlla jox alquran ak sunna di ko dunde sa kero kàttan ñam bu dee matu kooku daxalal janna mooy dugg aljana waaye wa man asani ku ma bañ ni lii du leer du tous nit la comme ñu naa attention en plus yàlla da koo yónnoon fekk yéeféer yépp ñooñu kooku mooy ki bañ mu ne kooku nag moom faqat abaa moo bañ te mooy dem sawara kon waaw kooku mooy bi ñu nga man léegi lépp lu takk ci moom nag rawatina ñi nga xam ne moom ñoom bokk ba borom bi ba mu xaraamalee zakat mu boole leen ci ndax ter leen waaw ndax màggal leen waa léegi yooyee ku ko màggal képp ku màggal yàlla màggal laa ilaaha illallaah waaw fa innahaa ke def loolee moo tax doo gis laa yuhibbu ahla bayti rasuulillaah illaa mu'min illaa duu taqwa <laughs> duu taqwa mooy mën a eh, eh, eh, duu taqwa mooy mën a sopp waa kër Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye mooy sopp lépp lu taq ci moom min ahli baytihi wa min ashaabihi ak saxaaba yi ndax ñoom ñépp ci moom lañ bokk waaw moo tax mu ne waa lansaar ñooy sama mbubbum biir ñeneen ñi nekk sama mbubbum biti waaw kenn du leen sopp ndax hubbul ansaar min al iman moo tax sopp waa lansaar ci ngëm yàlla la bokk waaw kenn sopp waa ahlul bayt dëgg-dëgg lu dul koo xam ne boroom ragal yàlla la nit ñi nag dañ ci am ay guuti am na ñoo xam ne dañoo ëppal ci seen sopp waaw ba jàpp ne sax di féetale kaw ku mel ni Seydina Ali ci kaw yonent bi alayhi salaam wal iyaazu billah kooku ku ko fas jàpp loolu Jibril dafa juumoon yonent bi alayhi salaam Jibril ci Ali lañ ko noonu mu juum dem wax ko yonent bi alayhi salaam kooku ku fas loolu jàpp loolu yow yii fët waaw. xulaatu Shia ci ci yenn façon chiite kooku moom da lay def kéefër ci boppam mooy yonent waaye saa kii du yonent ci yoon moom nekkuloon yonent Seydina Ali te boobu balee day jàpp ne Seydina Ali moo féete kaw kooku yéefër waaw moo tax ba Seydina Ali doon taal ñu mel noonu di leen kii Seydina Ibn Abbas ne ne ko nag ah loo waroo def lii nag parce que kenn warul la mbugale safara ku dul borom bi waaw nga dégg leen suñu kannasoo ñu ñu continuer naan lii sax day wone ne mooy yàlla moo tax mu man mu am sañ-sañ yooyu taal kooku dëgg-dëgg soppul waa ahlu bayt waaw kooku soppulee waaw mu am ñoo xam ne dañoo ëppal ci jàpp daal ak waa këram ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñi baax ñi baax ci saxaaba yi radiyallahu anhum dañ leen di compter ñeneen ñi mooy képp kuñ gis ne neexoo nga ak ñoom ñoom Seydina Abu Juhayfa ñooñu façon yu mel noonu radiyallahu anhum ñooñu daal baax nañ léegi képp moo xam ne bisoon nañ ñu am ak différence moom tuuti ñu ne waa ji yéeféer la kii la wal iyaazu billaah ñooñu ñoom ci ñi nga xam ne ñu ëppal ñi nga xam ne ñoom itam ñu ngi ci yoonu cànkute même bu dee duñ ne ñooñu ay yéeféer lañ du ñu yéeféer la déedéet déedéet ñoom ñële di def seen ali ab ab yàlla wala naan moom sax moo gën yonent bi sax saam ñooñu ñoo ay yéeféer kantaa ñii nga xamante ne ñoo jàpp di wax mais am na ci borom xam ñoo jàpp ñoo xam ne ñu jàpp na ñu mel nii ñoom de toute façon ñële ñoom yées nañu bon nañoo gën a yées mais ñii sorewu waaw waaw walla iyaazu billaah te ñoom ci seen bopp ñoom ci seen bopp ku leen ne woon seen cheikh yi ngeen gëm ñi yées mooy la imaam Ibnul Qayyim waxoon ne man yi man yi <laughs> jaaxle naa ci chiit yi waaw boo demee ci cré euh, euh, euh, juif yi laaj leen kan moo gën ci yi dañ naan ña doon ànd ak Seyna Muusa nga ñëw laaj chrétiens yi mooy ña doon ànd ak les apôtres la ñuy wax Seyna Isa nga ñëw nag ci siit yi ne leen kan moo gën a yées ci xeet yu ñu ne mooy ña doon ànd ak Seyna Muhammad sallallahu alayhi wasallam <laughs> xam nga loolu c'est c'est c'est tellement grave <laughs> waaw mu am ñoo xam ne fi ñu toll mooy Seydina Ali lañ féetale kaw ci ñoom euh, Seydina Abu Bakar Seydina euh, Omar Seydina Ousmane ak yooyu loolu dafa leen yéefee même bu dee ne loolu nekkul li gën a dëgër voilà Seydina Ali ci boppam keroog Mawlana Ibn Abbas wal hadith mu ngi Sahihayni wala Sahih Imam al nee na keroog Seydina euh, Omar bi mu génnee àddina te bu moom kese moo ko nettali du Seydina Abdullah Ibn Abbas kese la dal ñu teg Seydina Omar néewam nii nit ñi ñëw di ko ñaanal di dem. nee na man Ibn Abbas te moom min ahlil bayt nee na man damaa jekki am ku teg sama loxo loxoom ci sama mbagg maa ngi dégg waa ji naan amul kenn koo xam ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam man mii bëgg naa bu may faatu ma présenter yàlla téere jëf bu mel ni sa bos yow Omar mii tëdd ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam sa bos laa bëggoon waaw bu may faatu man yàlla na borom bi def ginnaaw yeneen tubaab yi saa bu may génn àddina ma présenté yàlla comme sa téere jëf nee na Seydina Ibn Abbas nee na ma tur la gis muy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda te siit yi dañoo ñàkkub taalibe yow premièrement Seydina Ali ni mu fonk woon noonu yo premier hadith euh, Musnad Imam Ahmad Ali da man képp ko ma mas a nettali dara ci yeneen tubaab yi saa saa dama lay utloo seede wala ma waat loola. nee na ba mu def Seyna Abu Bakar moom moo ma nettali te Seyna Abu Bakar wax na dëgg kooku moom du ma ko waatloo jamais man mu wax ma yonent waaye saa saam nee ndax da doon leeral kese la ma nee yonent waaye saa ak fi ñu ko tegoon nag nañ ko fonke woon ak bi ko doon Seyna Muhammad ibn Hanafiya bi doon Seyna Ali. yaayam moo bokkoon ci waa Banu Hanifa fële ci waa Yaman bi ñëwee naan ko kan moo gën ci xeet bi mu ne ko xamoo ko ginnaaw yeneen trois cent cent mu ko Abu Bakar Ali moo ko doom xanaa nag dooma ne Seydina Ali day nëbbatu bay nëbbatu doomu boppam ka li siit yi wax naan taqiya ah hadith bi na mo sa imam al-Bukhari moom Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya di Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib nekkoon frère ci Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn su ko bokkuñu woon yaay bàyyi lañ bokk nee na sama bàyyi laa ñëw ne ko kan moo gën ci xeet wi ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ne ko ginnaaw gi kan mu ne ma Omar ma ne ko ginnaaw kan mu ne Ousmane <laughs> waa léegi <laughs> nee na man maa ngi bëggoon wax boppam mais dëgg la ma wax léegi ngay gis ba pare non seulement xam nga sànq mi ñu naan euh, Seydina euh, Sayyidatu Fatima ak Seydina Ali radiyallahu anhu bu kenn yaakaar ne Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn kese lañ jura <laughs> Seydina al-Hasan Seydina al-Husayn waaye Seydina Muhsin ak Seydina Sayyidatuna Umm Kulthum mais sayyidatu Umm Kulthum boobu soxnaay Seydina Omar la Seydina Ali moo ko may yaakaar nga ne bu Seydina Ali jàppoon ne Seydina Omar du ku baax dina jël doomu boppam dogu resam doomu Sayyidatu Fatima bint Rasulillah alayhi afdal saab saab di ko may Seydina Omar te mu jàpp ne kii ku toox la wala iyaazu billaah sax ci kàddu bi loolu benn beneen Seydina Ali kon xam nga ay xam nga ne Seydina Ali am na doom ju tudd Abu Bakar bu mu tudd Seydina Abu Bakar am na doom ju tudd Seydina Omar waa ay na si am yi siit yi xool leen léegi ñoom li ñu wax ñooñ lañuy jàpp ne saaga leen surtout les deux du ciment ñoo bari ñoo nekk Iran ak ay Liban yooyu te ñoo bari Sénégal léegi léegi yow nan ngay mën a taxawee ci kanamu ki nga ne moom mooy al imaamul azam imaam bu mag bi ci les douze imam mu doxle woon nii jël njabootam jël resom may ko Seydina Omar ngay saaga kooku mu may doomam fi mu tegoon Seydina Abu Bakar ngay saaga kooku tuddi ko doom quand même xanaa nag yow ngay ngay saaga foofu walla iyaazu billaah jàpp ne loolu ak jaamu yàlla ak caw ko mu rëy la waaw ñooñu ñëpp ku la ci ne daa soppu waa kër yonent baay saa saabu waxu la dëgg waaw parce que mooy li doon wax jagaay bee boo soppee nit lépp lu takk man man ci takk ci moom da ngay soppu dañ koy sopp waaw Seydina Ali ibn Abi Talib keroog bi Seydina Omar génnee àddina nee na bokk na ci li wax seede yi def ne man de am naa yaakaar lool ta xadis mu ngi ci naa yaakaar lool yow Omar suñu borom boole la ak sa ñaari ànd ndooye bi Seydina Abu Bakar ak yonent bi alayhi salaam wala yonent bi alayhi salaam Seydina Abu Bakar ndax taalama bari na man Ali lu yonent bi alayhi salaam ci boppam naan xarajtu ana wa Abu Bakr wa Umar daxaltu ana wa Abu Bakr wa Umar Seydina Ali ya ko wax nee na yàgg naa dégg yonent bi alayhi salaam naan génn dem na man ak Abu Bakr ak Umar naan dugg naa man ak Abu Bakr ak Umar kon nag am naa yaakaar man Ali bi nga génnee àddina ni borom bi boole laa ñoom waa léegi kooku noonu la ay nit naan ci moom lañu tax di ñaawe as-Shaykhayn ñaari sëriñ yu mag yi ci l'islam nga xam ne ñooy sangu mag ñi yawmal qiyaam bi ajr ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bon Abu Bakr wa Umar wa ardaahumaa waaw képp ku la ne sopp na bi saaga saxaaba yi yonent bi alayhi ñi nga xam ne ñoo ko dimbali ñenn ñi fee bakkan rot ngir diina ji fee dëggaw ñin ñi ñëw di leen saaga seen gannaaw te suñu boroom kan waxu leen woon dana bi mu leen tuddee ba pare lil fuqaraa al muhaajiriin wax nañ ko keroog tekki walladiina tabawwa'u daara wal iimaan dana walladiina jaa'u min ba'dihim yaquluuna lii de la leen borom bi melal kon nag képp ku ñëw seen gannaaw meloo bi yaa boole seen bopp ci ñoom waaye bokkuñu ci yow ñoom ñi ñëw seen gannaaw lu ñuy wax ginnaaw muhaajiruun wal ansaar rabbana is suñu borom ighfir lana yàlla na ñu jéggal waaye ixwaanina jéggalal suñu mbokk yi allah tudde leen mbokk alladina yi nga xam ne sabaquna ñoo jiitu limaan ci ngëm yàlla ji ñun dañoo ñëw fekk ñoom ñu defar lépp bu doonu toll wallahi ñoo ba tool bi nooy ñu ji avant lool ñu daldi dindi ñax yépp yu baaxul yi nooyal suuf si def ci mu tos gi ba pare roose dugg ci teen yi roose ko roose tool bi ba ma ngi màgg ñu koy toppatoo ba lépp ñor ba ñor netee ñoom nekkuñu fa di lekk waaye ñu tibb affaire wittal ñu defal ñu ko ci ay ndab yu baax taajal ñu borom bi jël seen bakkan ñu ne yéen nag bu ngeen jëfandiku leen ñu ne au lieu ñuy saaga nga xam ne ñoo ñu taajal plat yi yaakaar nga ne ñooñu ay nit lañu ñooñu du ñuy nit wallah mooy du ñu ay nit yooyu xalaat wal iyaadu billah qad gharrahum iblisul la'in waaw iblis mi nga xamante ne ni mooy mu sànku mi te borom bi rëbb ko moo leen nax moo leen war ak ku leen mën a ànd ñoom ci idée boobale wal iyaadu billah kon nag laa yuhibbu ahla bayti rasulillah illa mu'minun du mu'minun taqi waaw kenn du gëm dëgg-dëgg màggal respecté waa kër gi leen sopp dëgg-dëgg lu dul borom boo xam ne ku ragal yàlla la di topp ndigalu yàlla yi di sori li nga xamante ne mooy tereem te sopp képp ku baax rawatina képp koo xam ne moo takk ci yonent bi ak na nga ci takk waaw ba moo tax leen leen nag alu bayti mooy képp koo xamante ne man amana bihi ila yawmil qiyaama waaw te loolu aalu da koy tekki mooy aalu diw mooy ñi nga xam ne c'est partisan ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ca gëm kon nag ci kaw noonu.